alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal xamsiin wa an Abdillahi ibn Mas'uud radiyallahu anhu annahu qaala naama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa hasiir faqaama wa qad asfara fi janbihi faqulnaa yaa rasuulallah law ittaxadnaa laka witaa'a faqaal maa lii wa lidunyaa maa ana fi dunyaa illaa karaakibin istadalla tahta shajaratin summa raaha wa tarakahaa rawaahu tirmidii rahimahullaahu wa qaala hadiisun hasanun saxiix kon al imaamul haafiz an-nawawiyu muy wax ci suñu bunt bi di wax ci ngëneelu dëddu àddina baabu fadlu zuhdi az-zuhdu fi dunya eh, di wax baabu fadli zuhdi fi dunya di chapitre cinquante cinq garab gi ci tool bi tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di numéro cinquante cinq tool numéro cinq eh, garab numéro cinquante cinq ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiisu sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu al-Ansari as-Salami bi nga xam ne moo doon xadiis 485 mu ne woon annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma dhi'baani jaa'i'aani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mar'i ala al-maali wash-sharafi li diinihi tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis numéro quatre cent quatre-vingt-six ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn mu ne wa an Abdillah ibn Mas'ud mu ne xadis bii nag mu ngi koy jële ci Ibn Mas'ud di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu ibn Ummi Abd alhamdulillah mu ne wa an Abdillah ibn Mas'ud mu ne mu ngi jële kon ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu annahu qaala nee na naama rasulullah mu ne naama nelaw na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci benn benn natt mooy benn basan benn laltu buñ ko lalaloon ci suuf ci la nelaw fa qaama bi mu jógee nag waqad asfara fi janbi laltu gi mu tëddoon gis nga boo tëddee ci basan nii comme nga jël sa lex bi teg ko ci basan bi wala sa côté yaram bi fi ci laal ci basan bi directement loolu la wax mooy jeexital ya muy bàyyi trace ya muy bàyyi moom laan fu waqad assara te laltuga def na ay jeexital fii jan bi janbihi ci wet gi waaw mooy wet gi mu jëloon mooy ndejoor bi ndax moom la doon tëdd alayhi salaatu wassalaam ah wetam gi féete mu ngi am ay trace yoo xamante ne boo ko xoolee ci yaramu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis jeexital yi nga xam ne moom la basang gi wala laltu gi def ci yaram bi ah fa qul naa ñun saxaaba yi fan ne woon ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam law ittaxadnaa laka witoo mais yeneen tubaab saa buñ la utaloon benn lal boo xam ne mooy gën a confortable lal boo xam ne mooy gën a nooy lii fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne maali wali dunya dañuy wax witaa di wax wataa <laughs> boo ci wax baax na ah, waaw dañuy wax witaa comme li boroom tuhfatul ahwazi rahimahullahu taala mu ngi koy leeral waaw mu ne bi kasril waawi wa fathiha ka kitaab wa sahaab waaw man nga wax witaa man nga wax wataa comme kitaabun ak sahaabun ay firaashan waaw mooy ab lal bu gën a confortable sa laltu gii nga xam ne moom nga tëddoon ba mu def ay jeexital ci yow fa qaala yonent bari saa saa ne maa lii wali dunya man lan laa am ak àddina ah maa ana man nekkuma fi dunya ci àddina bi illaa lu dul karaakibin aji war boo xamante ni nii dafa war nekk ci tukki istadalla tahta shajara boo xam ne daa tukki sonn àgg foo xam ne daa war a dal mu xool benn garab bu mu fa gis mu daal di dallu di kerlu ca suufu garab ga jamono jam fa kerlu loolu mooy li may def ci àddina bi summa ginnaaw gi raaxa waaj a jóg dem wa tarakaha bàyyi fa garab ga kon garab googu di àddina tukkikat bi nga xam ne daay tukki tukki bu son bu sori sonn ñëw gisu garab bu am ker mu ne naa kerlu fii loolu mooy àddina est-ce que nag kerlu dama fay kerlu dama fay nekk di di di di commencer sanc nag ak a jàpp ne fii laay sax déedéet ndax léegi mu jóg bàyyi fi garab gi kon mu ne man ak àddina sama misaal ak àddina est-ce du lool kese <laughs> man na nekk istifaam ah <laughs> waaye mais yéen <laughs> man lan laa am ak àddina lan mooy sama lien ak àddina ak lan mooy lien àddina ak man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu dul lii Hmm? wala mën naa nekk maa bi mën naa nekk ah mooy day dàq naafiya mooy lii wali dunya man rasulullah aw ma dara ak àddina awma ma lenn lu ñu boole lu dul ah misaalam ka nga xamante ne ab warkat la bu wàcc ca ronu garab goo xam ne da ca doon euh, euh, kerlu daal di mu jóg summa raaxa ginnaaw di mu jóg dem wa tarakaha bàyyi garab ga gannaawal mu ne rawaahu xadis bii de solo na daal imaam Abu Isa gis nga xadis ñu gis fii yëpp parce que buntu kitaab abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa def yu ama am solo moo la gis nga fii lu bari li ci indi. mu ne imaamu Tirmidhi wa qaala wa ko solowee mu ne xadisun xadis xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi première njàngat première laaj ne la moo xadis bi. est-ce que al imaamu Tirmidi kese noo ko ni la la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko naka noonu al imaamu Muhammad ibn Yazid al-Qazwini daal imaam Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Tirmidi mu ngi ko ci abwaabu zuhdi comme niñ la ko waxee léegi ñu leen dina ko foofa ah. <coughs> abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddathana Muusaa ibn Abdirrahmaan al-Kindiyu mu ne haddathana nettali nañu ah suñu sëriñ di Muusaa ibn Abdirrahmaan al-Kindiyu di Muusaa ibn Abdirrahmaan al-Kindiyu <coughs> muy Muusaa ibn Abdirrahmaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ibn Ma'daan ibn al-Marzubaan al-Kindiyu al-Masruuqiyu abu isa al-kufi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana zayd ibn hubab mu nekk ñu nett rek mooy zayd ibn hubab di zayd ibn al-hubab dañuy wax zayd ibn hubab di wax zayd ibn al-hubab boo ci wax benn la ah ibn rayyan ibn rayyan am ñu ne non ibn rumaan la ah <clears throat> al-kufi rahimahullahu taala moom mi nag saduq la al imaam al al al xaafiz ibn Hajar nee na saduqun yuxti'u fi xadiisi as-Sawri dëggu na mais bu dee ci xadiis as-Sawri moom la lay nettali lay jële moom day ciy juum léeg-léeg da ciy juum kanta Muusaa ibn Abdurrahmaan mu le nee na moom siqa la voilà kon léegi ñu jàll mu ne qaala kon Zayd ibn Hubaab mu ne axbarani al-Mas'uudi mu nekk ñu nettali mooy al-Mas'uudi gis nañ ne fii kon jëlaw ko ci as-Sawri bi ne moom lay juum muy al-Mas'uudi moom mooy Abdurrahman ibn Abdillah al-Mas'udi muy Abdurrahman ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Mas'udi al-Kufi al-Hudhali eh, mu ngi nii rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Amr ibn Murra mu jële ci Amr ibn Murra di Amr ibn Murra al-Muradi mbokk hmm, ñoom Uways al-Qarni ca waa Yaman Ah muy Amr ibn Murra ibn Abdillah ibn Tariq ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala al-Muradiyu eh, al-Kufiyu al-A'ma rahimahullahu ta'ala kon mu ne moom mii nag moom moom moo ko jëlee an Ibrahim Amr ibn Murra mu jëlee ko ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ah mooy an-Nakha'i Ibrahim eh fan yéenee doon nañ wax <coughs> at-Taymi at-Taymi kan la ñu wax Abdallah ibn at-Taymi lii moom ma ko fàttale moom mooy mooy Ibrahim at-Taymi <laughs> Ibrahim at-Taymi mais euh, euh, la am na lu ñu doon gis bañ naan wa at-Taymi yu ba xaw ma kan ci benn saraa doon gis am ku ne euh, at-Taymi nee dafa mel ni dama ne muy ah, dama ne ibn Shikhir xaw non <laughs> Abdallah ibn Shikhir moom lañ saxaaba bi non ak tay nii wala après daal juum naa ci mais waxuma woon Ibrahim ibn Ibrahim ak tay nii voilà voilà Ibrahim ibn Yazid mii mbokkam nii moo ma ko fàttali Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a ah muy Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Alqama mu jëla ko ci mbokkam na de Alqama di Alqama ibn Qays ibn Abdillah ibn Malik ibn Alqama ibn Salaman hmm, an-Nakha'i moom bàytix la woon ci Ibrahim ah, an-Naxa'i voilà muy <clears throat> moom moom siiw na al moom muxadram la woon fekk woon na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu ko woon a gis <clears throat> an Abdillah moo ko jële ci Abdillah ay xam ne sahaaba yi su rawatina waa Kuufa bu ñu nee Abdillah euh, euh, d'une manière générale rek bu ñu nee Abdallah Abdallah ibn lañ ci jublu waaye rawatina bu dee ne da ngay léeg-léeg euh, la la mooy doo ngox ba waaw bu dee waa Kuufa nga dégg ñu naan Abdallah ak tamit nga xool ko moom ci luñ koyal mooy Abdallah ibn Mas'ud la ñuy wax bu dee waa Taif Abdallah ibn Abbas bu dee waa Misr Abdallah ibn Amr bu dee waa Makka ak waa Medina Abdallah ibn ki nga xamante ne mooy ibn Umar radiyallahu anil jami' ki Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ah, ibn Ummi Abd radiyallahu anhu annahu qala naama Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala hasimin fa qaama wa qad asthara fi janbihi fa qulna ya rasula allahi law ittakhadna laka witaa'a fa qaala ma li wa lid-dunya ma ana fi dunya illa karaakibin istadalla tahta shajaratin thumma raaha wa tarakaha mu ne wa fil baabi an ibni umara wa ibni abbaas haadha hadiithun hasanun sahiih nii la ko imaamu Tirmidhi indee moo na imaamu Nawawi wax ca suuf ne wa qaala mu ko soloowee nee na xadiisun xadiis la ngi xasanun bu baax saxiixun bu kon nii la ko al Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di indee hmm? kon affaire baa ngi nii imaam kon hadis bi ginnaaw première bi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ban relation ban lien la am dañ naan la bi yonent ma lay saasaam dañuy wan li nga xam ne moom la gërëmaloon boppam mi borom bi gërëmal ko ko te yàgg nañ koo gis mooy li bunt bi di wax wal hattu ala taqallul minha waaw mooy di ñaax nit ki ki jëm ci sa borom jullit bi ngay néewal ci àddina waaw bu leen nekk di ëppal di jàpp yu waa laa tattaxi laa tattaxidu taya fa tarxabu fi dunya noonu <laughs> la yeneen tamit saa saa noonu bu leen jàppee yooyu de waaw jàpp di ut yu confortable di di tabax rek de telle sorte mel ni yow lii day tax nga sax fi boo ko defee da ngay xeeb même àddina waaw. mu te loolu Abdallah ibn Mas'ud bi moo ko solo radiyallahu anhu gisoon nañ ko xadiis numéro quatre cent soixante-dix-neuf bi. ci bunt bii ñu nekk léegi kon mooy yonent bay saa salaam euh, di xamal saxaaba yi laltu bii mu tëdd ba mu def ay jeexital ci wetam gi du dara lii du dara waaw jarul ñu ko ci ñeewanteeg yaa yonent bay saa salaam te nga bàyyi ci mu ne leen man dama leen di laaj <laughs> man ak àddina ban lien lañ am <laughs> lan laa am ak àddina ah <laughs> lu dul man sama misaal ak àddina man rasulullah nii la de waaw Allahu akbar man lii kese la <laughs> man awma soppu àddina jéng ji àddina di di di di wént àddina awma ci loolu àddina dara maa ngi moom bokk loolu awaluma ko <laughs> waaw ba ni nga ba ba bu may yóbbee nag ma koy xemmem waaw déedéet àddina yi man rasulullah deful ak man nen waaw ba may jeng ji ci jëm waaye àddina yi lan la am ak man xam na may kan <laughs> maa ngi walit dunya moom itam amul ak man dara waaw man li may sàkku mooy allaaxira mooy boroom allaaxira waaw mooy darratuha de <laughs> waaw waaw mooy seexam la mooy liñ naan ab aawookum ñaareel <laughs> moo lan eh, lañ leen di wax mooy wujjëm ba wujjëm boo bële suñu boroom xamal nañu xayrun wa abqa loolu mooy sama yitte foofu la ngir boroom bés ba waaye pas àddina bi aw maag moom lenn ndax damaa am ak moom lenn benn bi mooy aw moom dara ak àddina yii muy naxaate yépp man aw ma ak moom dara man rasulullah <laughs> sallallahu alayhi wa sallam hein kon loolu lu ama am solo la kon mooy amul ak moom dara mooy yow jullit bi yow itam àddina bul jeng ci moom dara waaw dara dara dara doy loo fi rek loo xamante ne nii moo lay dimbali ci jaamu yàlla waaw wal hasu ala taqalluli minha moom lañu xadis bi di jàngal ak laltu baax na am naa ko man naa dee tëdd def nay trace baax na taxoon nañ lay seen tibare saa saa du am ay jiit de du daal wattoon de hasha non waaye lii la gën waaye ginnaaw loolu dañ ciy jànge këne saxaaba taalibe daa war di yittewoo mbiru sëriñ bi gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom nekku ñu indifférent ci dundu yonent bari saab saab buñ gis dañ ko doon seetlu mooy kiy jàng sëriñ daa war di seetlu sëriñ bi boroom xam-xam bi ci ay jëfam ak xattaa yi nga xamante ne nii sax xam nga nelaw c'est naturel dañ naan lii bon moom jibil lii la ku nekk koy def ah grawul c'est naturel non même yooyu dañ ko ñuy seetlu ba ni nga xamante ni ci lañu gis ndax yëttewoo bu ñuy tóo mbirum alayhi salaatu wasalaam bañ gisee fa mu tëdd def ay traces ci moom mu affecté leen mooy lépp loo xamante ne gis nga ne lu xaw a metti sëriñ bi la yow loolu dañ koy war a metti tamit wut ay solution nan lañ ko mën a fajee waaw moo tax ñu ne ko mais yonent may saa saa alhamdulilah law ittaxadna laka witaa moo ñu ñeewal affaire bi wax dëgg mais yonent mënuñ la woon a jàppal utal rek benn lal waaw est ce la woon a utal benn lal boo xamante ne nii mooy gën a confortable ah kon loolu ngir trouver ko solution amul naa eh daal dara fii ah eh. waaye mooy la ah eh. saa sëriñ bi yeewu na après c'est qu'est-ce que ça ça ça ça ça kii mu jóg ah mooy mooy mooy waxu ñi nga xamante ne wallahi ñooñ xawma lu ñuy liggéey waaw te kat loolu ñuy bañal lool bu doon yeneen kilifaay caaxaan la pare nañ ngir eh, ne loolu nag ah dañ neen war a nag utal loo xamante ni ñii nag dañuy confortable waruñoo nekk ci yenn kii ndax il représente kan moo représenté lenn lu gën a raw lu yonent bi saa saa doon représenté waaye ngi gis saxaaba yi tamit leneen luñ ciy jànge duñ def dara lu dul ci ndigal waaw waaw waaw duñ def dara lu dul ci ndigal moo tax ñu laaj ko mais yonent bi saa saa est-ce que la utal li nga xamante ni nii mooy ab laltu ab lal bu gën a confortable loolu it mooy nit ki. loo bëgg a def nii ndax il faut nga xam ndax est ce que rida mu ngi ci est ce que sëriñ bi d'accord na loolu ndax mën ngeen ko jënd ba pare fekk moom loolu gërëm loo comme yonent way sa sam nii kon xam nga ne kon doon a añ non seulement moom mënoon na ko utal boppam mais saxaaba yam yi pare woon nag utal ko loo xamante ni dina tax mu am laltu bu baax lal bu baax mais mu ne leen déedéet loolu dañ ci xam ne sëriñ bi li ko yitteel waru da nekk la ca poosu taalibe loo xamante ne nii ñoom ba ba bañ ko toppee muy defar àddinaam fàtte seen alaaxira ñoom fàtte waale bosam loolu warut waaw <laughs> waaw léegi nag mu xamal leen lu tax ne man lu ma am ak àddina jox leen tamit di jàngale leneen lu ñuy jàngale te gis ko ci xadiis yi robb yépp di jàngale par ay misaal yoo xam ne day gën a jegeñal li nga bëgg a wax kiy déglu ak ki ngay waxal man sama misaal mooy al al al tarbiyatu bil amsal yàgg nañ ko gis di joxe di jàngale di jaare ci ay misaal waaw Allahu akbar waaw muy joxe ay misaal di ngir jegeñam li nga xamante ne mooy sensu hein li nga xam ne moom ngay jàngale ka nga xam ne moom nga koy jàngal Allahu akbar muy jox ay misaal allahu akbar mu ñëw ne man sama digganteeg àddina nekkul lu dul li nga xamante ne nii mooy hein misaalam raakib aji war ji kon àddina bi noonu lañ ci war a nekk de <laughs> waaw waaw noonu lañ fi war a nekk noonu lañ fi war a nekke mel ni koo xamante ni nii aji war nga moom la doon wax Seydina Mawlana Abu Umar kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil waaw kuy jéggi aw yoon nekkal ci ak mel ni kuy jéggi aw yoon comme que yoon wi daa gudd di nga am booy def escale ba nga wàcc ca ron garab nga doy na loolu mooy àddina la ngay def ci àddina waaw yoral provision boo xam ne moo lay may ci sa tukki bii nga jëm ci sa borom lu lay yombalal loolee waaw mu jox leen misaal mii wan leen ne fii yàggut de comme li mu waxoon Mawlaana Ibn Umar abina ah, Amr Amr ibn al-As ak yaayam Ra'ita bi ñuy defar xussan lana <laughs> wala xussan lahuma di ko waajal di ko réparer mu ne ah man de gisuma lu dul ne mbir mi ginnaa gaaw li te gis nga xadiis mel nii dal na ki nga xam ne mooy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wal hadith qad rawahu al imam Ahmad an Anas waaw radiyallahu ta'ala anhu waaw mu ne man damaa dugg ci yonente bi alayhi salaatu fekk mu ngi tëdd lal boo xamante ne nii daanaka ci su suuf si ko ci suuf si lal mel ni ci kaw lal ko noonu ci kaw suuf si mu ngi yor benn genre njegenaay lu mu doon njegenoo mais loo xamante ne nii mais da ko may njegenaay yu nooy yu ñu yor déedéet da teg rek ngir soutenir bopp bu mu gën a fi mu teg yaram bi li def ci yaram bi loo xam ne ci ay kii la hmm, euh, caru garab yi nan lañ koy wax liif der boo xamante ne nii ay ay ay ay ay ñoo ko ñoom lañ ko defale allahu akbar nee am benn mbooloo daal di dugg man Anas ibn Malik fekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne bokku na ci benn mbooloo dugg ci saxaaba yi Seydina Omar tamit dugg après waaw yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jóg <laughs> bi mu jógee Seydina Omar gis bayna janbihi wa bayna shariiti thawba wa qad athara shariitu bi janbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah mu ngi fekk fi mu tëddoon mu gis ne diggante yonent bi saa salaam bi mu jógee oh ak diggante yéeréen bi mu soloon fi mu tëddoon muy gis ne dafa am ay traces yu mu bàyyi. laltu gi mu tëddoon